أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه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 maanaam dafa armal fekk mu euh, mu diw bopp mu diw ko lu demee nekk daakaande euh, mu ne bi gisoon xadiis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi yuhillu mulabbida mais gis na dégg na yent yàlla bi sallallahu alayhi mu daadi Euh, di di di di di di di di yëkkati kàddoom maanaam ci di talbiya fekk mu ngi daal di maanaam mu mu daal fekk mu ngi diw bopp bi maanaam ñu ngi koy diw diw daa lu defe nekke daakaande maanaam bu ko defee mu mën a wow maanaam mu bañ a mel ne mel noo xamante ne di tasaaroo ci anam goo xamante ne téeñ yeeg yu mel noonu dañ ciy dugg naka noonu gisoon nañ ci baabul ihlaal inda masjid dil xulayfa bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci ne euh, talbiya googu ak yëkkati googu ñu yëkkati kàddu gi ñi ngi koy def mi ngi ko doon defee fa ji nga xamante ne moom mooy Zul Xulayfa ñu gisoon ci xadiis Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom la doon wax naan maa ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam illa min indi al masjid yaani masjid Zul la war yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala boog maanaam yëkkatiwul kàddoom ci di talbiya ludul fa li nga xamante ne moom mooy jàkka jooju nga xam ne maanaam mi ngi ci namm ci jàkkay Zul Xulayfa ñu gisoon ne maanaam gisoon nañ wuute yi ci borom xam-xam yi wuute woon rahmatullah alayhim rawatina li nga xamante ne moom mooy gis-gis gi Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma leeral gisoon nañ tamit baabu ma yalbasul muhrimu min as-siyaab baabu ma la yalbasul muhrimu min as-siyab buntu li nga xamante ne moom mooy wax ci li maanaam aji armal gi dul sol ci yëre ci ay mbalaan ñu gisoon ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ndawal mu ne dafa am benn waay boo xam ne dafa wax yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko ya rasulullah ma yalbasul muhrimu min as yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi lan mooy li nga xamante ne moom la ci armal doon di sol ci yére moom ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ko laa yalbasul xumus wala al amaa'ima wala sara wala sarawilaat wala al baraanis wala al xifaafi illaa fa yalbasu xuffayni falyalbas xuffayni walyaqta'humaa asfala min alka'bayni wala talbasu min ath-thiyaabi shay'an massahu az-za'faraanu aw al-waras uh, wala talbasu min ath-thiyaabi shay'an massahu az-za'faraanu aw waras maanaam mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu mu sol xamis naka noonu bu mu sol ay amaama naka noonu bu mu sol ay pantalon wala boog li nga xamante ne moom mooy yëri boo xam ne dafa am ay kat naka noonu bu mu sol ay xuff lu dul xanaa bu fekkente ne amul ñaari maanaam ay dàll yu nuroog dàll carax wala nii pied bu boobaa nag na daal di sol ñaari xuff waaye na leen dagg maanaam na dagg li nga xam ne moom mooy lu gën a suufe ci ka ci eh, dëjjoor yi bu leen sol yére benn yére boo xam ne zafarat daf koo laal wala bokk waras maanaam mu nekk ay xeeti gëtt maanaam ay xeeti coloration yoo xamante ne daf cee amee bu ko kenn sol di aji léegi nag naka euh, noonu tamit gisoon nañ ci baabur rukubi wal irtidaaf fil xaj bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci war ak tamit maanaam dendaale ci aj maanaam bokk liñ war ci aj ñu gisoon ci xadiisu sayyidina usaamata radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne maanaam sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu moo ko doon leeral maanaam di leeral ne sayyidina usaama ak sayyidina al-fadl radiyallahu anhuma ñoom ñaar ñoom ñoo dendoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne sayyidna Usaama radiyallahu anhu kaana ridfana nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min Arafat ila al-Muzdalifa ardafa al min al ila Mina mu ne euh, kon ñoom ñaar ñii maanaam euh, kenn ki muy sayyidna Usaama radiyallahu anhu moo dexoon ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ko dalee ci ba Muzdalifa amma nga xam ne moom mooy sayyidna al-Fadl radiyallahu anhu ci ginnaaw gi la ànd ak moom li ko dalee ci Muzdalifa ba Mina kon loolu mooy li nga xamante ne moom eh, tamit day leeral li sax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi bunt bi indi bunt bi di ko leerale léegi nag mu ne baabu ma yalbasul muhrimu mina siyaabi wal ardiyati wal uzur maanaam baa buntu maa li nga xamante ne yalbasu dana ko sol al muhrimu aj armal bi mina siyaabi ci ay yëre wal ardiyati ak ay eh, maanaam eh, al maanaam eh, al siyaab mooy mbalaan wal ardiyati ak ay yëre mooy li nga xamante ne moom mu yëri yi nekk ci kaw li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy sàngoo ci kaw ak li nga xamante ne mën a wal uzur ak li nga xam ne moom mooy ay lambaay mooy li ñuy làmbaay woo ci suuf maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy wax ji li tax nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi lii mooy bunt ginnaaw ba bu leeralee ne am na loo xamante ne moom kenn du ko sol muy wax nag fii ana lan mooy li nga xamante ne mooy li gën li ñuy sol maanaam li nga xam ne nag mooy li gën li ñuy sol comme niñ ko gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma muy yëre bu weex ba xattaa yoon borom bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne sax même seen néew yi sax day leen leen ko solal maanaam moom mooy yi nga xamante ne kon moom mooy lu weex moom mooy lu gën li ñuy sol amaa li nga xamante ne nag moom lañ doon wax itam ci buntu boobu maanaam ci buntu bi nga xamante ne moom mooy buntu bële weesu bi nga xam ne moom mooy duñ ko sol loolu góor ñi ñoo taxoon ñuy wax amaa fii nag dina ci dugalaale jigéen ñi maanaam ci li nga xamante ne ñoom dañ leen koy tere wala ko lu ñu sol wala bokk li nga xamante ne dañ leen di digal ñu sol ko. loolu tamit maanaam ñoom dañ leen a daal di dugalaale ci biir kon ñu gis ne ñaari bunt yi benn bu ci nekk wuute nag moroom mi fële dafa doon leeral li ñu mënta sol te boobaa góor ñi la concerné fii nag muy leeral li ñuy sol maanaam kon bu boobaa maanaam li nga xam ne nag bu boobaa mooy li gën ci góor sol ko ak li nga xamante ne jigéen it maanaam noonu la war a soloo ngir ne tënk yi nga xamante ne moom mooy ëpp yi ñuy tënk ci wàllu euh, sol sol solin maanaam ci armal loolu li ëpp ci góor ñi la concerné maanaam concerné wul jigéen ñi comme li nga xamante ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala mu ne wala bi sat sol na Aisha te soxna Aisha radiyallahu anha as yëre al-mu'assara boo xamante ne dafa am usfur moom mooy euh, kartam maanaam euh, benn euh, xeetu cuub la maanaam lu ñuy cuube la te moom kat muhrimatun dafa nekk koo xamante ne dafa armal maanaam wax ji nga xamante ne moom la Sa'id ibn Mansur rahimahullahu taala maanaam jokkale na ko maanaam lay gis ne daf ci leeral ne soxna Aisha radiyallahu taala anha sol na yére bi nga xamante ne dañ ko cuub ah ak kartam maanaam mu daal di koy sol ah, di ko di ko euh, di ko aje maanaam te loolu moom day tegtale ne kon bu dee yére bu mel noonu mënef na koo sol kon li ñuy tere ci yére boo xamante ne dañ cee am maanaam dañ dañ ko dañ cee def zafaran wala wars li nga xamante ne moom lañ ciy tere mooy li nga xamante ne dafay mën a yëbb lépp loo xamante ne nag du comme yére bii ma sol wala boog yeneen yére yu bari yi mi nga xam ne loolu boobaa def na ko mën a sol waaye yére boo xamante ne bu ndox mi bu ci ndox dalee maanaam nga gis couleur bi nekk ci yére bi daa de mën a wadd wala boog bi siit wala mu dal ci sa kaw yaram loolu moom bu boobaa yow dootoo ko mën a solati maanaam ci bu fekkente ne da ngay armal loolu moom moo tax ñuy wax mu ne waqaalat te moom soxna Aysa radiyallahu anha daf doon wax naan laa talassam maanaam e, bul sol luy nëbb sa bakkan sa sa gémmiñ maanaam loolu mooy talassam minal lisaam maanaam ci li lisaam la jóge li nga xam ne moom mooy jël dara tëj ko maanaam e, comme e, tëj dara tëj ci sa gémmiñ loolu bu ko def maanaam luy tëj say ngaam maanaam loolu bu ko def wala tata barqaa te it bul sol burqaa maanaam mooy loo xamante ne day nëbb sa kanam wala kagul wala talbas te bul sol sawban yére boo xamante ne bi warsin dafa am wars wala zafaraan bu caageen zafaraan ngir ne ñaar yooyu bu fekkente ne dañoo nekk ci yére maanaam boo koy raxas yëre bi day wadd maanaam couleur bi day daal di wadd maanaam ñu gis ne kon mu'asfar bi boobu du bu ñu tere maanaam lu ñu cuub cuub boo xamante ne maanaam ci gàttal loolu la mooy yére bi bu fekkente ne dañ kaa cuub dafa am ñaari mbir yoo xam ne moom la ñuy bàyyi xel maanaam bu fekkee ne bu njëkk bi moom mooy ñu xool ndax dana wadd buñ ko raxasee buñ gisee ne buñ ko raxasee day wadd bu boobaa dañ naa la doo ko sol ñaareel bi mooy ñu gis ne buñ ko raxasee du wadd maanaam du du du du du du du feeñ ci ndox mi bu boobaa ñu daal di koy ñëwaat ah kon loolu garaawul mëneef na koo sol maanaam kon yooyu lañuy ñuy xel maanaam li ñuy wax nag naan moom mooy am jeexital ci ndox mi bu ñu ko raxasee loolu fokk mu bañ a nekk tilim gi kese maanaam waaye mu nekk jëmmi couleur bi nga xamante ne moom moo nekk ci yére bi wallahu a'lam mu ne wa qaala Jaabir euh, Seydina Jaabir mooy ibnu anhu moom dafa wax ne laa ara gisuma al mu'affar maanaam li nga xamante ne mooy lu ñu cuub maanaam lu ñu cuubee ak mu'affar tiibal mu nekk gët maanaam kon loolu gisuma ko mu nekk gët wax ji euh, euh, kii euh, indi na ko imam ash-Shafi'i maanaam jokkale na ko rahimahullahu ta'ala naka noonu imam Musaddad maanaam moom daf ni laa talbasul mar'atu thiyaaba tiibi walaa aral mu'assaru tiiban maanaam walaa aral mu'assara tiiban yi jigéen bu mu sol yére boo xamante ne dafa am gëtt waaye gisuma ne euh, mu maanaam euh, osfor maanaam li nga xamante ne dafa am osfor mooy kartam loo xamante ne dañ ko koo cuubee noonu loolu gisuma mu daal di nekk loo xamante ne euh, gëtt la maanaam kon loolu tamit muy wax ji nga xamante ne moom mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li nga xamante ne moom la ñu saxal te moom mooy ne loolu moom du gëtt maanaam du loo xamante ne lu ñuy euh, lu lu ñuy tere la loolu moo tax ñu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam yoonal ko nag li nga xamante ne moom mooy wax ju ñu ci mbooloo xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu euh, baaxul ba tey waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu indi yi nga xam ne moom mooy riwayat yi yëpp di leeral ne wax jooju ñu toxalee ci imam Abu Hanifa rahimahullahu taala nekkul wax joo xamante ne wax ju wér la wax ju dëgër la donte wax la joo xamante ne boroom xam-xam xattaa Hanafi yi rahmatullah alayhim maanaam euh, jàpp ko mu ne walam tara te gisul Aisha te soxna Aisha radiyallahu anha ba'san euh, lu aay bil hulyi euh, ci takkaay wa saw bi ak yéreel al aswad bu bu bu bu bu ñuul wal muwarradi ak bu loo xamante ne Euh, dañ cee dañ koo def dañ cee def maa ul ward maanaam loolu mooy mu warrat mooy maa ul ward euh, xam na lañ ko wax ci tubaab euh, ndox bu ndox comme bu rose la daal maanaam muy rose mooy maa ul ward wal xuff ak xuff lil mar'ati ñeel jigéen maanaam yii yëpp dara aayu ci maanaam bu dee jigéen dafa sol yére yu mel noonu loolu tamit aayul naka noonu li nga xamante ne kon daal la ñuy gis kon xattaa xuff duñ ko ko tere maanaam jigéen ji nga xamante ne moom mooy armal lenn lañ koy tere moom mooy mu sol loo xamante ne burqa la maanaam wala yu noonu yooyu lañ koy tere waaye ak nag ak tamit lu ñu ay gants maanaam lu demee nekk ay gants loolu dañ ko koy tere waaye ay kawas ak ay xuff ak yu mel noonu yooyu kenn du ko ko tere maanaam kon faaw ñu daal di xam ne kon jigéen maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li koy tënk ci bu armalee Euh, amma nag euh, mu ne wa qaala Ibrahim muy ibnu a an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala mu ne laa ba'sa aayul an yubdila ci mu wecci siyaabahu yërëm maanaam moom mooy mu soppi yëre wecce ko maanaam moom mooy nga sol yenn yëre ba yàgg nga daal di simmi yëre boobu sol beneen yëre maanaam naka noonu tamit di armal maanaam boo demee nga sangu euh, nga daal di changer li nga xam ne moom mooy sa armal bi loolu itam aayul waaye nag faaw mu daal di am condition yu mu remplir mooy mu mat mu mu nekk lu baax itam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon naka noonu itam comme euh, niñ ko gise woon tamit bu fekkente ne Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom masalan daganal nañ ne gëtt gi bu nekkee ci yére bi loolu amul problème waaye bu bu fekkente ne da nga koo armaale waaye nag bu ñu ñëwee ba ci biir at gi yére boobu boo ko xësee ba simmi maanaam dootoo ko mën a solaat maanaam lu dul allahumma lu dul nga daa di koy raxas ba gëtt gi deñ wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathanaa muhammad ibn abi bakr al muqaddami moom gisoon nañ ko rahimahullah muy abu abdullah al muqaddami as-saqafi bi waa basra mu ne qaala haddathanaa fudayl ibn sulaymaan mun moom it gisoon nañ ko muy abu sulaymaan al basri mu ne qaala xaddathana Muusaa ibn Uqba muy imaamul Maghaazi di waa Madina mu ne qaala axbarani Kurayb moom it euh, muy ci comme niñ ko gisoon ak ci asmaa'ul mufrada yi la bokkoon muy Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi al-Haashimi rahimahullah Abu Rishdin mu nekk dàqantalam mu bokk ci ñetteelu génération bi gen a euh, génn àdduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa mu ca Madinatul ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam maanaam kon Kurayb bi nekk mawla ibn Abbaas radiyallahu anhuma maanaam mooy sayyidna Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhuma moom moo ko goreel euh, moom dafa am ñaari doom kenn ki la tudd ki ci des tudd Muhammad maanaam moom tamit euh, muy euh, Kurayb bi ci asmaa'ul mufrada yi la bokk maanaam muy tur la boo xamante ne foo ko fekk ci kutubu sitta kenn kese la muy Kurayb mawla ibn Abbaas radiyallahu anhuma ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an abdullahi ibn abbas mu ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaal mu ne intalaqa dem na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam min al madina jóge ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu baadama ginnaaw bi nga xam ne te rajjala dafa daal di peñaw waddahana mu daal di diw maanaam kon maanaam diw comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon gisoon nañ ko ci jotaay yi weesu maanaam diw mën na nekk ci yaram bi yëpp mën na nekk ci bopp bi mën na gis comme wuute yi ci borom xam-xam yi wuute woon tamit gisoon nañ ko rahmatullah alayhim maanaam ak diw maanaam moom mooy graisse luy nuroo graisse la diw mooy lépp loo xam ne day niin voilà lu niin lu ñuy teg ci kaw yaram bi maanaam di ko ci diw euh, loolu tamit gisoon nañ ne bu fekkente ne Madina la ko defee mooy mën naa nekk lu am gëtt comme mën na nekk lu amul gëtt comme ni nga xamante ne noonu lañ gisee ni bu dee ci jamono ji nga xamante ne moom mooy bi muy armal wala boog bi muy waajal armal maanaam loolu mën na ko ci def ba bu duggaale loolu mooy waxu li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute fuqaha maliki rahimahumullahu taala comme niñ ko gise woon amma nag li nga xamante ne maanaam moo tax ak ah, duxnu mooy diw ah, wala mu ah, daxana it daxana mooy diw maanaam moo foofu la mu daaxana jóge maanaam mooy di diwante maanaam di raayante waddu la tudd hinu fa yuddu hinu na maanaam mooy dañuy mébét ngay nooyal ñoom it ñuy nooyal maanaam mooy ngay wàññi di leen voilà xam nga boo diw kenn maase ko <laughs> yaram bi nooy ah, ak yu mel noonu yàlla yàlla sàmm dégg kon ah, wala bi sax mu daal di sol izaarahu ah, izaarahu muy làmbaayam wa ridaahu ak ridaa bi muy li ñuy teg ci kaw mu daal leen di sol wa huwa moom wa asxaabu ak saxaaba mi radiyallahu anhum falam yanha te terewul an shay'in ci dara minal ardiyati ci eh, maanaam ridaa yi wal uzuri ak uzaar yi mooy làmbaay eh, tulbas lu ñuy sol illaa ba mu def almuzafarata maanaam almuzafara moom mooy li nga xam ne dafa amoon zafaraan maanaam mooy safron loolu moom dañ ko tere allati bi nga xamante ne tar daaw day yàbbi alal jildi ci yaram bi maanaam loolu moom lañ doon tere maanaam kon lii dafay leeral yi nga xamante ne ñoom ñooy asar yi nga xam ne moom lañ doon gis léegi hmm. mu ne fa asbaha mu daal di xëy moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi Zul Xulayfa ca Zul Xulayfa gisoon nañ ko mooy ab mooy nañ wax abyaaru ali hmm. ah, mooy euh, foofu mu ne rakiba daal di war raaxilatawoo ak gëléemam gi nga xamante ne moom la tegoon tegga xatta mbéte istawa mu daal di yemmoo alal bayda ci euh, xurwa ñuy wax al bayda ahalla muy daal di eh, ahalla maanaam mu yëkkati kàddoom maanaam di wax di wax labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak mu koy wax foofu huwa moom wa ashaabuhu ak sahabaami radiyallahu ta'ala anhum wa qallada fekk yeew na badanatahu gëllimam maanaam mooy naaga gi muy gëllim gu jigéen gi wa zalika te lii nag li xam sin ci juróomeelu fan la yoo xam ne baq yi na ñoom ñoo desoon min zil xeex da ci te zil xeexa maanaam loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu wuute ci ban bés li nga xamante ne moom mooy ñu ëpp ci boroom xam-xam yi dañoo saxal ne alxamis la woon maanaam lu tax ngir ne mënta nekk ajjuma parce que su nekkoon ajjuma maanaam du nekk du du du euh, bu boobaa du julli gii nga xam ne moom lay julli xam nañ ne yeneen bi sallallahu am wasallam dafa julli tisbaar ba dina ñeenti rakkaat te bu doon àjjuma la du julli ñeenti rakka kon lenn rek la mën a nekk moom mooy alxamis bi maanaam bu boobaa fi nga xamante ne moom lay nekkee beneen bés bi ci def moom mooy jeudi bi maanaam euh, euh, maanaam mooy samedi bi bokk maanaam jeudi bi la mën a ne wala bokk mu nekk samedi bi bu fekkente ne léegi dañoo jàpp juróomi fan moom moo def ci dul xeeda léegi kon bu boobaa beneen fan beneen yeneen fan yi ci def mooy bu ñu xoolee alxamis kon maanaam léegi mu des juróomi fan ajjuma samedi dimanche lundi ah kon dañuy gis ne àllarba muy mercredi moom mooy première lan Dul Hijja léegi nañ jël mercredi muy première jeudi maanaam maanaam mercredi bi ci des moom mooy le huit bu boobaa kañ mooy nekk le neuf alxamis te le neuf àjjuma la woon maanaam loolu moom moo tax ñuy wax ne loolu lenn rek lañ ko mën a justifier mooy li ñu tuddee ixtilaaful masaalih maanaam mooy ne fenn fu ci nekk dañuy sóoraale ne ñoom seen weer foofu la ne voilà maanaam loolu moom mooy beneen mbir bi ci def mooy euh, ne bis boobu muy lundi maanaam euh, bu dee vendredi bi moom mooy bisu Arafat nekkoon juróom-ñeenteelu fan ci weeru ak loolu ñëpp dëppoo amul wuute ci loolu ndax dañ koo dafa leer juróom-ñeenteelu fan boobu bu ñu xoolee ci Euh, euh, rabiul awwal maanaam douze rabiul awwal muy bis bi yeneen bi sallallahu alayhi laa ko munul tomber ak lundi bu boobaa ak quelque soit combinaison yi maanaam kon neneen rek lañ ko mën a jàppe mooy lan mooy istilaafu matala maanaam loolu moom moo tax loolu moom xa amul sikki sàkk ci mbir moomu maanaam munuñu ci sikki sàkk ngir ngir ay da dalilu xaate ak yoo xam ne yu leer la ngir ne yéen eh, Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu waxul ne nangameelu fan bi parce que bu ne woon nangameelu fan bi dañuy xam ne bis boobu da ni lii moo ci desoon maanaam kon mu leer ni lii moo ci desoon ci ay fan dégg kon eh, loolu mu ne kon nag min Dul Qaada ci Dul nga fa qadima mu daal di dem Makkata Makka li arba'in layaalin maanaam ci ñetti eh, ci ñeenteelu fan yi xalaw na yoo xam ne wéy nañ min dul xijja te dul xijja maanaam kon moom bi mu demee ju ñeenteelu fan ba ci dul xijja ci la yegg Makka waaw fa taafa mu daal di tawaaf maanaam nga xam ne dafa yegg rek tawaaf daal bil bayt ci eh, eh, néeg ba maanaam ci kon dañu gis ne bu ñu yegsee ak maanaam li nga xamante ne mooy li gën mooy booy dugg si rek balaa ngaa dem fenn nga jubal ca néegu yàlla ba maanaam nga daat koy tawaaf wasaa mu daal di daw bayna safa diggante safa wal marwata ak marwa walam yaxilla euh, te dindiwul maanaam walam yaxilla te euh, euh, dindiwul armal bi maanaam dindiwul armal min ajli min ajli ngir li waral lool nag mooy ne buddu nii mooy gëléemam maanaam kon loolu mooy ne dafa xiraan mm-hmm. dafa xiraan yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom xiraan la def voilà <laughs> li am na ndax moom kat xal la daxaa daxaa yeewoon yóbbaale mm-hmm. yóbbaale ko loolu moom mooy xiraan voilà summa maanaam ngir ne looloo ko wutaleeg tamattu tamattu doo ko yóbbaale maanaam boo demee ba foofa ngay toppatoo nga nga ngay wut li ñuy rendi hadiyu bi alors que kiraan mooy bi ngay dugg ci xaram bi bi ngay dugg ci bi ngay armal maanaam jamono ji ngay armal ci miiqaat gi foofu nga yóbbaale yow sa gëléem bi wala sa sa xar wala maanaam li ngay rendi daal voilà loolu tamit euh, kon summa topp nag nazala mu daal di wàcc bi ala makka ca fa gën a kawe ca makka ind al ci al maanaam mooy gën a kawe ca makka wax nañ ne sax ne doj la ca makka wa huwa te moom mu xillun ma ngay eh, ma ngay ma ngay yëkkati kàddoom di wax a ah, labbayka allahumma ba wax da jeex bil xaj ci ak maanaam kon da nga gis dafa njëkk def lan eh, tawaaf bi comme umra bi léegi nag muy aj walam yot walam yoqrab te jegewul woon alkaabata kaaba gi baaga tawaaf yi ginnaaw ba mu ko tawaafee bi haa moom hatta mbete rajaa mu daal di dellu si min arafa ci arafa maanaam kon ba mu defee lool ba pare nekkatul di tawaaf kaaba gi benn yoon boobu la ko def loolu tamit day dëgëral mas na bu jumhur ne képp kuy xiraan benn yoon ngay def ah euh, euh, euh, tawaaf bi noonu ngay def tamit maanaam saa yu bi diggante Safa ak Marwa benn yoon nga koy def wuuteeg fuqaha Hanafi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne faaw nga def ko ñaari yoon lii kon day dëgëral tamit mazhabu jumhur ba pare day dëgëral mazhabu Hanafiya yi tamit ci na xiraat moo gën ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam li mu def loolu moom daa iman ñaari nit yu xellu duñu wuute ci ne moo gën maanaam euh, kon mu ne xattaa mbéte euh, rajaa kon mu dellu si min arafa ca arafa wa amara mu digal asxaabahu saxaabaami radiyallahu anhum an yattawafu ci ñu tawaaf bil bayti ci néeg bi maanaam wa bayna safa ba pare ñu daw tamit diggante safa wal marwa ak marwa summa topp nag yu qasiru ñu daal di wàññi min ruusihim ci seen bopp yi suma topp nag yaxil ñu daal di maanaam ci armal bi loolu maanaam nga xamante ne laataa ñu doon dem arafat la doon maanaam laataa ñu doon dem arafat la digal ñii ne leen def leen lii loolu nag li mu ne wa zalika loola li man mooy ñeel ka nga xam ne lam yakul nekkul woon maahu di ànd ak moom badanatun ah, gëléem goo xam ne xal la daxaa yeewoon na ko indaale mm-hmm. maanaam kon loolu lu muy dëgëral day wane ni ñooñu daf leen wax ni leen kon yéen daf leen tamattoon mm-hmm. maanaam kon ñoom ah, yeneen saxaaba yi radiyallahu anhum ñi nga xamante ne indaale wuñu gëléem bi ñoom daf leen yéen sax yéen daf leen tamattoon moom mi nga xam ne moom indaale na ko moom bu daan def lan xiran wa man képp noo xamante ne nag kaanat nekk na maahu di ànd ak moom di nekk maahu ànd ak moom imraatuhu soxnaam fa hiya moom kat soxna sa lahoo ñeel na ko xalaalun di dagan wat bu naka noonu gëtt yi dana ko dagan wax fiyaabu ak mbalaan yi yëri yi yeneen xeetu yére yi dinañ ko dagan maanaam mooy comme que dindeeku na daa simmeeku loolu moo tax ñu tuddee ko tamattu niñ ko leerale woon maanaam biñ ci tollee te danañ ci ñëwaat insha allahu taala ndax am na buntu pour loolu maanaam ne kon moom dafay simmeeku carrément maanaam nit ki bu defee umra day simmeeku ba ca juróom ñetteelu fan ba mooy yow mu taw taw tawriya maanaam bu boobaa ci lay doog a demee Minan maanaam julli foofu tisbaar takkusaan timis gée fajar doog a xëy dem Arafat maanaam kon noonu moom mooy li nga xamante ne noonu lay demee. wallahu a'lam maanaam kon ñu gis ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la loolu la leen wax maanaam kon li tax imam Bukhari rahimahullahu taala indi euh, hadith bi moom mooy fi muy waxee ne euh, wa labisa izarahu wa ridaahu huwa wa ashabahu fa lam yanha an shay'in min al ardiyati wal uzuri tulbas maanaam euh, ne dal daal maanaam illa al mudafara allati tarda'u ala al jild loolu moom moo taxoon mu indi ko mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa soloon izaaram ak rida bi maanaam mbala euh, lambaay bi ak yére bi ak bi muy ci kaw ak saxaab moom ak saxaaba bi radiyallahu anhum te terewul kenn ci mu sol benn rida wala izar boo xamante ne lu ñu sol la ba mu def xanaa loo xamante ne dañ koo cuubee zaafaraan boo xamante ne day yàbbi ci kaw yaram yi loolu moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala nga xadis bi ci buntu bi euh, euh, amma li nga xamante ne tamit moom la gis na am na beneen masala boo xam ne bu am solo la boo xamante ne tamit bu ñu ci mën a gis la mooy fi muy waxee naan euh, daf leen a digal ci ñu dagg seen bopp yi maanaam ñu wàññi ko maanaam loolu ngir ne dañoo armal dañoo noppi ci armal bi moo tax waaye jamono dañuy armal maanaam doonu toon dagan ñu dagg seen bopp yi doonu toon dagan ñu wàññi seen bopp yi seen karaw bopp yi doonu toon dagan itam ñu daal di wàññi li du dagg li nga xamante ne moom mooy seen weyi loolu tamit nga dagg ko ak xeetu daggin wu mën a doon loolu dañ koy tere te loolu tam borom xam-xam yëpp rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci maanaam moo xam da nga koo wat lu deme nekk ak euh, lamset wala rasoir wala paaka wala lu la neex wala boog nga def nga teg ci Euh, nuura mooy xeet xeer boobu nga xam te da nga ko ciy teg xëcc ko waa ah, wala boog mooy kii yi ñuy def euh, gis naa ko épiler ah, nga xam ne da ngay da ngay jël benn luy nuru kol teg ko ci xëcc mu maanaam noo ko mën a defee dafa xaraam maanaam loolu dafa xaraam léegi nag mu daal def benn masala bu am solo mooy ndax borom maanaam ndax ki nga xamante ne moom maanaam moom ah loolu wala comme la Alxuraan wax loolu Alxuraan na ko wax moo tax wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahallahu bu leen wat seen bopp yi ba keroog hadyu bi di yegg fi nga xamante ne mooy falaasa mooy fi nga koy rendee maanaam kon fekk rendee guñu ko yow mënoo wax maanaam mooy dindi sa armal bi kon loolu bu fekkente ne mbir mi noonu la demee li nga xamante ne moom mooy masala bii dugg foofu moom mooy c'est que sama bopp man mënu koo wat mënumaa wax keneen it mu watal ma sama bopp ñaar yooyu ñoo yem waaye ndax man mën naa wat koo xamante ne armaalul maanaam mooy man mën naa wat keneen foofu nag la borom koo xam wuutee ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha wa hanafiyye yi ak ñeen nag ci maliki rahmatullah alayhi ñoom dañoo gis ni bu boobaa man mën maanaam man euh, bu boobaa dañ may tere ma wat keneen ki ñu ne lu ñu ne parce que bi mu ne wala tahliqu ru'usakum bu leen wat seen bopp yi maanaam waxul sama bopp kese waaye sama bopp maam bopp ñeneen ñett waruma leen a war waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaaw Shafi'i maam te loolu mooy li gën a siiw ci Maliki yi maanaam Maliki yi li gën ak xanaa ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañu ne ah ah maanaam mën nañu ko wax ndax buñ nee bu leen wax seen bopp li muy tekki mooy seen bopp yi yéen seen karal bopp yi yéen la ñuy tere waaye nga watal keneen boppam moom loolu terewuñ ko jëmmi ala boobu ak wuute gi ñu ci wuute tamit moom mooy nekk rek ci keneen koo xamante ne nekkul di aj te nekkul ci umra yow nga nekk ci aj wala ci umra di ko daggal ay wewam ñoo yem maanaam jëmmi wuute boobu lañ ci wuute wallahu a'lam xadis bi al imam al Bukhari rahimahullahu taala euh, dana ko indiwaat xadis numéro mille cinq cent soixante quatre mille cinq cent soixante douze mille sept cent trente et un deux mille ak trois mille huit cent trente deux imam Muslim indi na ko euh, xadis numéro mille deux cent 39 ak dina indi na ko tamit 1240 ñeenti yoon ak 1241 ak 1243 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1752 1790 ak 1792 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 819. imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 2754 2774 2782 2791 2813 ba 2815 ak 2871 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi ko gis ne hadith bi wa ashaabu kutubu sitta euh, solo nañ ko ba mu des imam Ibn Maaja al-Qazwini rahimallahu al-jamii' mu ne baabu man baata bi dhil hulayfati hatta asbah man baabu man baata bi dhil hulayfati hatta asbah buntu bi nga xamante ne buntu baabu man ka nga xamante ne baata dafa nelaw maanaam dafa fanaan bi dhil ca e, Zul Xulayfa hatta asbaha e, maanaam e, ba keroog mu daadi yeewu maanaam lii imaam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam daf koo wax ngir di leeral ne nit ki mën nay fanaan maanaam ci mabit bi maanaam warul ne maanaam du ne rek dafa war a ñëw laa budda rek maanaam bu ñëwee ci miiqaat bi bokk rek daal ni eh, nañ ci miiqaat bi faaw ñu continuer gaaw déedéet maanaam bu ko neexee mu ñëw ci miiqaat bi daal di fay toog fanaan fa wala mu dox fay soxla ak yeneen ak yeneen ba bés bi nga xamante ne jàpp na ne war naa mën a dem aji mu daal génn dem aji ji wala mu umra ji maanaam mu obligé wul ne faw daf faa daf fa romb rek faw mu daal di fay romb romb gu gaaw ne naa dem maanaam loolu moo tax moom mu indi leeral ne nit ki sax mën na faa fanaan maanaam te loolu tamit maanaam moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi mu ne qaalahu ibnu Umar sayyidina Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhuma gisoon nañ ko waxoon na ko na nabi mu jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy na bi batnil waadi maanaam ne ba mu fa fanaanee ah, julli fa ñaari rakka maanaam euh, loolu boo xoolee dellu si gi woon maanaam boobu dellu si gi la ah, ci la ko waxe woon maanaam lool nag maanaam lool tamit imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ciy junj ne maanaam nga dellu si gi ak dem gi ñoo ci yem maanaam euh, li li am solo rek moom mooy yow booy weesu foofu moom na fekk lan nga daal di armal waaye nag li nga xamante ne moom la ñuy wax nga weesu ko mooy fi dëkk yi jeexe maanaam fi nga xam ne mooy limite dëkk bi fi mu jeexe comme ni ñu ko waxe woon loolu liñ ciy bàyyi xel mooy jamono yenente bi sallallahu alayhi ndax Euh, mën nañoo soppi dëkk bi masalan Dul Xulayfa maanaam ñu jekki-jekki di def ay aménagement wala yu mel noonu assainissement yi wala yooyu rek daal di koy toxal teg ko feneen dëkk bi nekk feneen waaye loolu terewul bu ñuy armal fii la ñuy armalee maanaam fi nga xamante ne moom mooy Dul Xulayfa jii wala boo ñu soppi ko tur maanaam daal di koy tuddee beneen dëkk ba pare beneen dëkk bu nekk ci wet bi ñu tuddee ko Dul Xulayfa loolu tamit di tax mbir mi soppeeku maanaam kon loolu yëpp maanaam li ñuy bàyyi xel rek mooy bërëb bi nii nii nii maanaam tur Euh, ak soppite soppite yooyu yëpp duñ ko bàyyi xel wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab li haddathanii Abdullah ibn Muhammad te moom mooy ibn Abdullah ibn Ja'far ibn al-Yamaan al-Musnidi rahimahullahu ta'aala bokk ci afraad al-Bukhari maanaam hadiis bi loolu tam bokk na ci kon euh, li mu jagoo mooy ne euh, sëriñam mooy ci afraad al-Bukhari la bokk rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddathanaa Hishaam ibn Yuusuf te moom mooy as-San'aani Abu Abdurrahmaan al-Abnaawi rahimahullahu ta'aala di waa Yaman maanaam kon ku njëkk ci Bukhari maanaam hadiis bi. ñi ko solo ñëpp début bi ba fin bi kenn bokku ci moroomam fi mu dëkk maanaam euh, Abdullah ibn Yusuf moom Bukhari la dëkk Bukhara la maanaam la dëkk moom Bukhari yu la euh, Hisham ibn Yusuf as-San'ani moom qaadi la ci San'a maanaam euh, ci waa Perse la mais San'a la dëkkoon muy Yemen mooy capitalu Yemen ba ci tey jii mooy capitalu Yemen bi moom lañ génn àdduna 124e année génn àdduna 197e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dox ci juróom-ñeenteelu génération bi hadiisam nekk ci kutubu sitta euh, moom mu ne qaala axbarana Ibnu Jurayj te moom mooy Abdul Malik ibnu Abdul Aziz Ibnu Jurayj moom waa Makka la gisoon nañ ko tamit génn àdduna 150e année bi mu ne qaala haddathana Muhammad ibnu al-Munkadir moom waa Madina la maanaam kon ñoom ñëpp bokkuñu fi ñu dëkk maanaam euh, Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdullah rahimahullah al-Madani euh, muy Abu Abdullah wala bokk Abu Bakr al-Qurashi euh, at-Taymi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 127 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam moom mii la imaam biñ naan imaam Maalik naan ko yow ni ngay def maanaam buñ tuddee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay wax ci moom maanaam xaal bi ngay nekk est-ce moom la joxe exemple ne boo leen ko gisoon maanaam da ngeen yi gën a yéemu ndax moom ku ñu tuddee tur yeneen bi sallallahu alayhi yaram bi day xonk tur maanaam ngir bëgg gi mu ko bëgg maanaam kon euh, moom la joxe woon exemple rahimahullahu ta'ala Euh, xadisam nekk ci euh, kutubu sitta mu ne an Anas ibn Malik mu ibn Nadr ibn Damdam al-Ansari radiyallahu ta'ala an tamit gisoon nañ ko xaadim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne na ko qaala nee na salla julli na an nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bil madinati ca madinati arba'a ñeenti raka kon loolu mooy wane ne du àjjuma maanaam kon ñeenti rakka la ko julli wa bi Zul Xulayfa ci Zul Xulayfa nag rak'atayni ñaari rakka la ko julli lii nag bokk na ci lu Zahiri yi rahmatullahi alayhim di wax ne moo tax bu ñuy booy ak maanaam booy tukki tukki bu mel noonu nga xamante ne ah, soriwul maanaam mën ngaa wàññi def maanaam ngir ne tukki gi rek lu mu tuuti tuuti mën ngaa wàññi ñaari rakka waaye maanaam mën ngaa wàññi. waaye jumhur rahmatullah alayhi ni ñuy tontu ci loolu moom mooy mbir moom mën ko demee noonu maanaam mënoo ni soo mu génnee fii rek damay dem damay wàññi samay julli lu tax mu ne parce que euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la doon dem maanaam kon bu ñu génnee dëkkuwaayu dëkk bi nga jógee à partir de foofu effectivement mën ngaa wàññi waaye dafa war a fekk nag distance bu ñu war koo respecté maanaam ca fa nga jëm maanaam loolu faaw ñu respecté ko mm. te loolu bokk na ci li koy tegtale mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na euh, Uhud te wàññiwul dem na euh, euh, xare na maanaam génn ci waa banu Nadir ak waa banu Qurayza maanaam te wàññiwul ay dem na mooy xare Xandaq julli nañ def nañ ko te wàññiwul maanaam yooyu yëpp ñu gis ne julli nañ ko te wàññiwul lu tax parce que dafa jege Madina maanaam kon bu fekkente ne nag dañuy gis ne day wàññi mooy ba muy dem Tabuk foofu nga gis ne boole na wàññi maanaam te alors que ci yeneen yi doonul woon boole di wàññi ba ci sax bisu yawmul ahzab nga gis ne munul woon a boole munte woon a wàññi nga gis ne ah, loolu moom moo taxoon ah, ba li xewoo yi xewoon yëpp xewoon comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee woon wallahu alam loolu kon mooy dëgëral ni faaw nga mu am fi nga xamante ne fa nga dem kom ni nga xamante ne noonu la leere ci waxu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim mu ne fa lamma rakiba ba nga xamante ne nag war na raaxilataxoo war maanaam war waayam mooy gëlle moom wax tawat maanaam mu daal di yemmoo bi ci moom maanaam ahalla ci lay doog a daal di ah wax maanaam ci lay daal di doog a eh, talbiya yëkkati kàddoom ca kaw di eh, wax labbayka allahumma labbayka ba wax ja jeex maanaam kon lii yeneen lii mu wax ni mu ne summa baata topp dafa fanaan hatta asbaha ba mu xëy bi zil xulayfa ci zul xulayfa loolu mooy wane ne maanaam dafa fanaan foofa ba xëy maanaam kon mooy ne ba mu demee zul fa euh, demul maanaam demul woon zul xulayfa rek daa di daa di départ dem Madina dem dem Makka déedéet dafa faa fanaan daa fanaan zul xulayfa doog a départ dem Makka maanaam kon lool tamit day dëgëral li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ni maanaam lii nag jubluwu ci ne jëmmi jëf jii nii dañ koo war a def maanaam wala boog dañ koo yoonal déedéet waaye day tegtale rek ne mën naa ne maanaam lool lañ ci jublu te yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la def maanaam ngir leeralal nit ñi ne maanaam ni mbir yi mën naa demee nii wallahu alam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith numéro 1089 Euh, dina ko indiwaat euh, xadis numéro euh, mille cinq cent quarante-sept ak cinq cent quarante-huit mille cinq cent cinquante et un mille cent quatorze mille sept cent quinze ak deux mille neuf cent cinquante et un imam Muslim na ko xadis numéro six cent quatre-vingt-dix ñaari yoon imam Abu Dawud na ko xadis numéro mille deux cent deux mille sept cent soixante ak mille sept cent quatorze imam At-Tirmidhi na ko xadis numéro cinq cent quarante-six imam An-Nasa'i na ko xadis numéro imam ibnu imam ahmad ibnu hanbal rahimahullahu taala indi ko juróom ñeenti yoon kon gis na hadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo lañ ko rahimahumullahu ba mu def imam ibnu maaja al-qazwini rahimahullahu jamii mina qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanaa qutaybata mooy qutaybata ibnu sa'iid Jamil ibn Tarif ibn Abdullah Saqafi Abu Raja al-Balkhi rahimahullah taala al-Baghlani moom rek ci càllale gi moom dong moo ci dul Basri maanaam moom Balkhi la rahimahullah taala euh, moom euh, Qutayba euh, rahimahullah maanaam moom tamit ci asmaa'u mufrada yi la bokk foo fekk ci ak kutubu sitta Qutayba kenn kii la. maanaam amul ñaar ñu ko tudd euh, comme niñ ko gisee xadiis mi ñu ngi ci kutubu sitta xaw tuuti sax mu nekk sëriñu ashaabu kutubu sitta yëpp ñu génne al imam ibnu Maaja rahimahullahu taala rek moo soloo ci ko soloo ci moom nga gis ne xadiisam masalan imam an-Nasaa'i moom la ñu ko soloo mooy premier xadiisam mooy xadiis bi ñuy gis ci Bulughul Maram noonu xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu iza ah, e, e, e, stayqaza ahadakum min nawmi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan hadith boobu mooy bi njëkk ñëw sunan moom Nasaa'i maanaam fa innahu la yadri ayna batat yadu maanaam mu ne haddathana Qutayba al-Ta'i Qutayba ibn Sa'id bii moo ko solo rahimahullahu ta'ala mu ne qad haddathana Abdul Wahhab te mooy ibnu euh, Abdul Majid ibnu Salt euh, rahimahullahu taala mooy Abu Muhammad as-Saqafi di waa Basra bokk ci juróom-ñetteelu génération bi euh, waa Baghdad la ci cosaan ginnaaw ko mu nekk waa Basra gane àdduna cent huitième année gën génn àdduna cent quatre-vingt-quatrième année ci ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Ayyub te moom mooy imam bu màgg boobu Ayyub ibnu Abi Tamimata Kaysan as-Sakhtiyani ak ibnu Abi Tamimata mooy mooy Kaysan voilà as-Sakhtiyani rahimahullahu Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àdduna sant ci man ginnaaw na cent trente yi ñoom année rahimahullahu ta'ala euh, bokk ci cinquième génération bi euh, hadith am nekk ci kutubu sitta an Abi Qilaba mooy Abdullah ibn Zayd ibn Amr Abu Qilaba du la gën a siiwee rahimahullahu ta'ala muy kulum Abu Qilaba al-Jurmi al-Azdi di waa Basra rahimahullahu taala gane génn àdduna cent quatrième année wala boog ba ñu wax ba cent euh, moom euh, mi ngi génne àdduna ca Sham rahimahullahu taala moom ci ñetteelu génération bi la bokk bokk ci tabi'i bi mag yi Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salla julli na az-zuhra tisbaar munawwara bil madinati madinatil munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wa salaam arba'an ñeenti rakka maanaam loolu tamit dañ ci xamee ne booy tukki maanaam xattaa booy tukki maanaam nga nekk ci dëkk bi ba tey munoo wàññi maanaam munoo wàññi julli gi maanaam munoo ni comme damay tukki léegi naa tàmbalee wàññi fii ma nekk déedéet xat laa budda nga génn dëkk bi nga génn dëkkuwaay bi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam du wàññi woon feek mi ngi nekk biir Madina waaye ba mu génnee Madina maanaam ba dem ba zone Xulayfa mooy 13 kilomètres ci Madina maanaam ci la daal di tàmbale lan donc wàññi wasalla waaye nag dafa julli al asra takusaan bi zul xulayfa ci zul xulayfa rak'atayni ñaari rakka maanaam foofu la jullee takusaan waaw qaala mu ne wa ahsibu wute dama foog sax ne baata dafa fanaan bi haa ci moom hatta asbaha ba xëy maanaam imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala daf lay leeral ne maanaam riwaaya Abu Kilaba bi euh, moom dafa sikki sàkk Muhammad ibn al-Munkadir moom sikki sàkkawul maanaam kon effectivement Abu Qilaba dafa dafa dafa dafa dafa dafa dëggu maanaam mooy li nga xamante ne leer na ko ni dégg na ko moom wax na ko li nga xamante ne leeru ko ko maanaam wala boog fàttalikuwu ko maanaam wax na ne ah yaakaar naa ne lii la wax maanaam au moins mbir mi leer voilà maanaam kon euh, loolu tamit day wane dëgëraayu kii nga xam ne moom mooy ciy solo maanaam bokk na ci ni ñu xamee ni kii ku wóor la mooy ne li ko wóorul mu wax ne wóoru ko maanaam loolu bokk na ci li ñuy xamee ni kooku ko wóor la waaye koo xamante ne lépp lu muy wax da ci doxu maanaam kooku ñaare di jar nay def ndànk daal yal nañu yàlla sàmm euh, loolu maanaam loolu moo tax li ma mën a ataayalaa wa rahimahullah muy koo xamante ni lépp luñ ko laaj am na ci tontu loolu kooku loolu mooy tegtale ak riiram loolu lay tegtale parce que euh, am moom. maanaam loolu day tegtale ne xamoo maanaam yàlla nañu yàlla saabu alors que bu doon ñun wolof yi dañ naan la xam-xam xamuma bokku ci ah, ah alors que loolu amul ci xam-xam buntu xam-xam nisful ilmi laa adri la ñuy wax genn wàllu xam-xam mooy xamuma voilà maanaam daa bokk ci xam-xam xamuma voilà <laughs> voilà comme li borom maraaqi sawd wax wal kullu min ahli nawaahil arbaa yaqulu la adri fa kun muttabi'a voilà képp kenn ci borom ñeenti ngir yi laaj nañ ko laaj yu leer mu ne xamuma maanaam laa bokk ci mbir yi maanaam xamuma xataa nga gis li li imaam ibnu wax bi doon wax rahimahullah mais imaamu Maalik rahimahullah su ma doon compter baatu yi mu dégg ci moom mu ne xamuma maanaam téere bu nganda nganda nganda laay bind loo xam ne dañ ko koy laaj mu ne ah lii de xaw ma ko te moom mooy imam Malik voilà léegi nag lan ngay xalaat ci ñeneen keneen ku dul moom yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga kon hadith ah, bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko hadith numéro euh, mille quatre-vingt-neuf ak moom la indi léegi nii ci hadith numéro euh, mille cinq cent quarante-sept euh, te dana ko indiwaat ci hadith bii ñëw mille cinq cent 48 ak 1551 après dina ko indiwaat ci yeneen i bunt ci maam yeneen i téere euh, maanaam ci euh, kitaabul euh, hajji ba tey maanaam dina ko indi kon ci kanam maanaam ci 1714 ak 1715 maanaam ci beneen téere bu mu koy indi nag moom mooy kitaabul jihaad wa siyar waaw ci baabul xuruj ba'da zuhri maanaam foofu la koy indiwaat ci xadis numéro deux mille neuf cent cinquante et kon yooyu moom la koy indi euh, xadis yi nga xamante ne jotoon na ko ci indi mooy bi ñuy gis ci buntu wàññi julli abwaabu taqsiir a kitaabu taqsiir as-salaat ci euh, euh, ci baabul yaqsuru izaa xaraja min mawdi'ihi mooy ne day wàññi bu jugee ci bërëbam foofu gisoon nañ ko xadis bi suñu fàttaliku mooy xadis numéro mille quatre-vingt-neuf bi Euh, kon dinañ gis ne xadis bi kon niñ ko gisee rek waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam ibnu maaja ne mu ne baabu raf'i sawti bil ihlaali baabu buntu ngi nii boo xam ne day leeral raf'i sawti yëkkati kaddu gi bil ihlaali ci euh, ihlaal ihlaal moom mooy wax ca kaw yëkkati ca kaddu ca kaw voilà moo tax lépp loo xam ne dañ koy wax ci kaw ñaare islaal dafa am ñaar yu mu àndal mooy da koy wax ca kaw waaye nga mu ànd ca mbitte maanaam loolu ñu al islaal voilà maanaam kon loolu moom mooy mooy al ihlaal maanaam booba mooy ahalla yuhillu ihlaalan maanaam loolu kon moom moo tax euh, euh, wa ma uhilla li ghayrillahi bi comme ni nga xamante ne noonu la ko alxuraan di waxee maanaam loo xamante ne dañ koy rend bi ci tudd ci kaw maanaam wala ñuy tudd turu yàlla ci leneen maanaam du te loolu tegtalewul ne lu ñu tudd turu yàlla turu turu leneen maanaam tudd beneen tur ci suuf baax na déedéet mm. waaye day wane ni maanaam ñoom bañ koy def ñoo ko tey maanaam kon ni mu ne wala ta'kulu mimma lam yazkuru smullahi alayhi mm. bu leen tudd bu leen lekk lépp loo xam ne tudd ñu turu yàlla bañ koy rende maanaam kon loolu moom mooy euh, loolu lañ ci jublu maanaam moo tax bi ñuy tàmbali euh, maari ji ñu tàmbalee ko noonu uhillu hmm. ah, bi bismillahi raw mabtidaihi ma alhamdi wa tasbihi summa sanaihi maanaam voilà maanaam uhillu bi bismillahi maanaam ñu yëkkati suñu kàddu ci kaw di wax maanaam ànd ak di tudd tur yàlla am bismillah raw mabtidaihi ba pare nam ci tàmbalee wax ji voilà ma alhamdi ànd ak cant wa tasbih ak sabbal ga nga xamante ne ñooy ànd daayiman ci alxuraan yusabbihuna bi hamdi euh, la euh, la yusabbihu bi hamdi nang maanaam ci alxuraan fa sabbih bi hamdi rabbika voilà maanaam ñooy ànd ma raw euh, summa sanaa yi topp nag di ko bàkk di ko kañ maanaam loolu moo tax sàmm dafa ko xillu googu maanaam baat boobu mu yëkkati ci kaw maanaam ànd mbégte di tudd tur yàlla maanaam kon loolu Euh, ye loolu yelloo la maanaam kon euh, loolu nag mooy raqu sawti maanaam yëkkati kàddu gi ci kaw bi ihlal na maanaam ci bi wax ca kaw maanaam moo tax foofu xaw na wuti talbiya ba tey ndax talbiya moom mooy wax rek labbayka la mooy baat bi ci demi boppam mi ngi jóge ci am amma ihlal maanaam moom maanaam mooy wax lépp loo xam ne dañ koy wax ca kaw ànd mbirte loolu lañ ci wax maanaam wax ko ca kaw te sawar te nan koy waxee maanaam ci gàttal loolu la léegi nag euh, am na euh, talbiya nag mais bu ñuy wax ihlal ci aj maanaam day maanaam mook talbiya dañuy mu dañuy nekk ay synonyme mais laa mulazama moo tax maanaam ngir lëkkaloo gi ñu lëkkaloo waaye ngir ne loolu li ñu yëkkati di wax ci kaw waaye du tegtelewul ne ah lan que ni euh, talbiya kese lañ mën a def ihlal loolu wallahu a'lam Euh, loolu nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci yëkkati kàddu gi maanaam ne dañ kaa war a yëkkati te loolu dafa nekk loo xamante ne lu ràññeeku la voilà maanaam yëkkati kàddu gi euh, ci maanaam dafa nekk sunna maanaam boo ko bàyyee tegtalewul leen sax ak du baax ba mu def ci zahiri yi rahmatullah alayhim waaye ci jumhur ulama rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne maanaam dafa ràññeeku amaa nag. am na tamit beneen mbir buñ ci war a leeral ndax ngir ne euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u maliki yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ koo jàppee mu nekk waajib maanaam loo xamante ne boo ko deful dañ de da lewaat ngir ne waxoon nañ na ne na fard ak waajib benn la ci fuqaha u ci jumhuru fuqaha maanaam ba mu def xanafi yi rahmatullahi alayhim ba mu def tamit ci buntu aj ndax ci buntu aj waajib ak fard wuti nañ fard loolu ci buntu aj mooy loo xamante ne moom c'est boo ko deful yàqu na comme taxawaayu Arafat euh, comme armal euh, euh, maanaam comme tawaaf Kaaba gi ak yu noonu yooyu maanaam boo ko deful yàqu na amma li nga xamante ne moom mooy waajib mooy loo xamante ne soo ko defee soo ko deful day waral ci nga rendi maanaam comme nga nga jiir gi bërëb bi te armaalo goo armaalo goo mm-hmm. nga jiir gi mën a kii miiqaat yi te armaalo guloo maanaam comme lu mel nii ci fuqaha Maliki rahmatullah maanaam waxoo ca kaw bi ah, talbiya maanaam lii waxoo ko ca kaw loolu day day day day day waral nga war koo nga war a rendi deret ah. loolu tamit euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Hanafi rahmatullah ñoom du du ne dañ kaa jàppe waajib maanaam wala farde mais ñoom sart lañ ko def maanaam ñoom loolu dañ kaa boole ci sarti eh, kii bi eh, ihram bi maanaam armal bi mook loola ñooy ànd maanaam bu àndul armal bi amul comme que maanaam comme teg kàbbaru armal rek ni mu bokkee ci julli ni mu nekkee sart ci julli voilà ak yéene maanaam ñoom moo tax kàbbaru armal ak yéene ci biir julli sart la ci maanaam loolu la dégg nga kon li nga xamante ne euh, moom mooy loolu waaye am maa ñi ci des maanaam ñoom dañoo jàpp ne la sunna la Hmm? maanaam jëmmi wax ji ci kaw laay wax amaa jëmmi talbiya gi rek ci boppam moom kooku moom moom moom moom ñépp ci ne farata la voilà dégg nga euh, mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana Sulaymaan Sulaymaan ibn Harb ibn Badiil al Azdi al Waahishi rahimahullahu ta'aala muy Abu Ayyuub al Azdi nekk ma Makki euh, Euh, summa Basri rahma maanaam euh, qaadi Basra rahimahullahu taala comme ni nga xamante ne man lañ ko gisee gisaat ko moom mi ngi génn àdduna cent quarantième année génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw ga dayante bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bokk na ci li mu ja li mu yéemu comme li imam Abu Hatim di wax rahimahullahu taala mooy ne euh, mësta maanaam musu koo gis mu yor kayit Sulaymaan ibn Harb musu koo gis mu yor kayit te dafa nekkoon koo xamante ni ku wóor la mu ne képp koo gis Sulaymaan ibn Harb solo ci moom xamal ni kooku wóor la maanaam yow boo gisee haddathana Sulaymaan ibn Harb ki ci tegu moom moom jaru ngi si sàkk kan la maanaam ku wóoru wóoru tamit bokk na ci tamit beneen mbir mu jagoo mooy moom jotaayam su daan toog daan jàngale lu tolloo quarante mille personnes daan lañ toog ci jotaay bi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Hammad ibnu Zayd muy imam bu màgg bi rahimahullahu taala Abu Isma'il Hammad ibnu Zayd ibnu Dirham al-Azdi al-Jahdami rahimahullahu taala bokk juróom-ñetteelu génération bi génnaat na quatre-vingt-dix-huitième année génnaat na cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xoolee moom ñoom imam Malik sorewul mais imam moom ak imam imam Malik septième bi la bokk ay maas lañ daanaka ndax quatre-vingt-dix-neuf quatre-vingt-quatorze ak quatre-vingt-dix-huit euh, alors que moom ci huitième bi la bokk loolu li ko waral nag mooy ne imaam Maalik dafa taseeg ñoo xamante ne moom tasewut ak ñoom maanaam loolu moo ko waral rahimahullahu ta'ala wa basara euh, euh, sa xadiis kutubu sitta euh, an Ayyub te mooy imaam bi tamit moo tax Saxtiyaani an Abi Qilaaba mooy mi ngi gisoon léegi rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu naw na salla julli na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bil madina ci madina az-zuhr raka wa asra ak takusaan bi Dul Xulayfa ci Dul Xulayfa rak'atayn ñaari rakka mu ne wooy sami'tuhum te dégg naa leen na ñu doon yëkkati seen baat ca kaw maanaam da wax ca kaw maanaam ak farax mooy yuuxu wax ca kaw maanaam bihimaa ci ñoom ñaar jami'an maanaam moom mooy la aj ak umra maanaam labbayka allahumma hajjan wa umra maanaam mooy bihimaa ñoom ñëpp jami'an booleen seen lii nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wax ji ni mu ko waxee nii Ah, dafa am ñoo xamante ne comme ñoom Kermani ak ñeneen rahmatullah maanaam ñoom dañoo jàpp ne wóorul ne ni mu ko li mu wax ne euh, daf koo wax ca kaw ne boole leen maanaam amaan na li ñu tekki mooy dafa dégg ñenn ñi naan ah ñenn ñi di wax naan labbayka allahumma hajjan wa umra ñeneen ñi ci def ñeneen ñi di wax labbayka allahumma umratan maanaam euh, kon ñenn ñi di wax xaj ña aj ñuy wax ñeneen ñi di maanaam mu dégg ñoom ñëpp ñuy wax doo ca kaw. waaye li nga xamante ne moom la waxee ne ñoom dañ ko doon waxandoo jami an a mboolem ci en maanaam ñoo ko doon waxandoo loolu day teg la ne dañ doon waxandoo labbayka allahumma hajjan wa umra maanaam wala wa hajjatan fi umra maanaam wala wax ju mel noonu loolu amaan na loolu lay tekk maanaam ngir dëgg nag xiraan lañ def voilà dégg nga loolu kon maanaam loolu tax biñ demee ba fële yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne leen nga xamante ne indiwaale woo leen woon seen hadiyu bi yéen dangeen di def tabattoo dégg nga kon loolu euh, maanaam day dëgëral wax xanaa fi rahmatullah ci ne xiraan kon moom moo gën tegu ci tabattoo tegu ci ifraat comme ni nga xam ne noonu la wuutee nag ak fu waxu fuqaha maliki shafi'i rahmatullah nga xam ne dañoo jàpp ne ifraat moo gën waaye nag ci sartu ne nga daal di umra ci at bi bu dee du lool rek xiraan moom mooy li xam ne moom mooy di gën tegu ci tabattoo